أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk yi ñu ngi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di jullit di salmal ci suñu yenent Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla suñu borom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ko topp am jubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellu siwaat nañ suñ teere bii di arbauna nasiha li islaaxil buyut quarante conseil yoo xam ne li ko taxa jug mooy baaxal kër incha allah euh, suñ bindu tey mooy vingt quatrième vingt quatrième conseil mu ne muqawamatul axlaaq arradia fil bayt mu ne jàmbaarloo ak xeex jikko yi nga xam ne mooy jikko yu baaxul yi nga xam ne day am ci kër gi Euh, doomu aadama mënta ñàkk faaw dina am ay jikko yoo xam ne du baax euh, luy jafe la torop nga gis doomu aadama boo xam ne jikkoom yëpp yëpp yëpp yëpp a baax nit koo xam ne amul benn jikko bu bon loolu noonu ah bu dee am na ko ko gis de moom gis na loraat nit koo xam ne jikkoom yëpp ay jikko yu baax la amul jikko bu bon loolu faaw te ndaxte doomu aadama kase kase kase bu lislaam yaragul bu ko lislaam jàngalagul bu jëlagul jikko yi lislaam di jàngale faaw dafay am ay jikko yu bon loolu noonu yàlla bindaale noonu doomu aadama moo tax maa ngi ko doon wax fii keroog baatu al insaan al insaan baat boobu yàlla bu koy wax ci biir alxuraan lu gën a bari daanaka da koy xas ndaxte day doon nitu kase koo xam ne jëlagul njàngaleem alxuraan jëlagul njàngaleem sunna boo xoolee kalla innal insaana la yatgha doomu aadama dafay fuuy dafay am jikko bu nan fuuy ar raahu bu tàmbalee am tuuti bu tàmbalee am tuuti xaalis dafay am dafay tàmbalee fuuy dafay benn fuuy bu nekk ci moom innal insaana li rabbihi lakanuut bari na bari na al insaan innal insaana la fi xusr nga xam ne kon doomu aadama bu jëlagul ñàngale ñàngalem sharia bu tënkoogul ci li ko alxuraan di digal di ko sunna di digal dafa ay jikko yu bari yu nekk ci moom yoo xam ne nekkul jikko yu jaadu léegi nag lii dindi loolu mooy bu tàmbalee tënku ci njàngalem sharia tàmbalee tënku ci njàngalem sunna bu ko defee ci lay daal di am nag ay jikko yoo xam ne nag dafay doon ay jikko yu baax kon jikko bu bon ñaare mënta ñàkk doomu aadama bi mais mais nag muy xam nànk-nànk naka la koy régler par nànk-nànk naka lay fexe ba muy wàññiku ba mujj am ci ay jikko yu baax loo xam ne dana ëpp jikkoom yooyu nga xam ne mooy doon yu baaxul yi borom téere bi daal di wax ne laa yaxlu fardun min al afraadi fi l bayti min xuluqin gayri sawi mu ne kenn ci ñi nekk ci kër gi kenn koo ci gis rek munta ñàkk faw dina am ay benn benn jikko yu nekk ci moom yoo xam ne ay jikko la yoo xam ne baaxul waaw ñi ci kër faaw rek kenn ku ci nekk yenn saa yi dina am jikko boo xam ne moom ci boppam sax xam na ne lii moom jikkoom la mais baaxul mu ne loolu noonu mënta ñàkk mu ne kalkadi bi lu mel ne fen lu mel ne fen nga tàmbalee sentir ci ñi nekk ci kër gi gis ne yenn saa yi kat ñi ngi wax lu amul di wax loo xam ne amul yenn saa yi day am ba ci soxna yi subhanallah te loolu moom lu méttee métti la nit koo xam ne day faral di wax loo xam ne amul moom soxna si léegi nag loolu il faut nga xam yan yoon ngay aw pour di fexe ba dindi jikko bu mel noonu ci moom te bokk na ci ni nga koy dindee mooy bu tàmbalee wax loo xam ne bis bu waxee loo xam ne amul ba nga jàpp ko nga fexe ba xamal ne ko mer nga daal lii daal kontaanoo ko defee loolu mën na nekk loo xam ne xëy na boo lëggee mu bañ cey tabbati leeral ko tamit danger ak xadis ay yi nga xam ne moo ñëw di wax danger bi nga xam ne moo nekk ci fen ak yu mel noonu yenn saa yi dañ koy gis ba ci xale yi xale yi teel a tàmm wax lu amul kër goo xam ne xale yi noppi dañoo wax dëgg anaka fuñ toll dañuy wax loo xam ne amul loolu yow mi pap yow mi yaay bul baye bayal lu mel noonu teel cee taxaw surtout xale yi xale yi taxaw ci tem fexe ba tàmmal leen li wax loo xam ne mooy li am xale bu ci wax loo xam ne nekkul noonu tey eh, jar na nga wan ko loo xam ne moom dina xam ne tey kontaanoo waaw bu ñëwee di wax yow nga ne koy non yow noppil yow bul wax ak man ne woon naa la fen ba pare ngay fen yow bul wax ak man wala nga pine ko benn fen lay fen nga pine ko foofu suba ba ngoon du génn waaw teg ko ay yenn sanction yoo xam ne dina tax boo liggéey lii nii moom du ci dugg waaw surtout xale yi nekk ci kër gu mag xale yi nekk ci kër gu mag nga xam ne day bari sor soroxu bàjjen fële mam fi kër gu mag subhanallah neex na ci benn côté am na ay avantage ci benn côté mais yenn saa yi xale yi dafay mën a ñi nga xam ne bu xëyee ba ngoon ñoom lay gis dafa bari tey mën nay jël ci ñoom jikko yu baree bari léegi bu ko defee xeetu kër yu mel noonu faw rek papa wala yaay mooy taxaw temm ci di gëstu doomam di xool li muy wax wala li muy def ndax li mu wax noonu la ndax li mu wax nekkul noonu bu waxee loo xam ne du noonu mu teg ko ay sanction yoo xam ne boo lëggee loolu xelam du ko xalaatati mu ne awil xiiba wala jëw mu ne yenn saa yi di nga sentir tamit ci waa kër gi yenn saa yi jëw surtout jigéen ñi nañ ma baal jigéen ñi daanaka seen waxtaan daanaka lu gën a bari lool bu ñu liggéeyewul nii seen waxtaan du gën a bari lool wala bu ñu yàggee ci boolu añukaay bi lépp lool la yi ci kenn la ñuy nekk di ci waxtaan kenn la ñuy nekk di ci waxtaan subhanallah loolu ah, jar na xamal leen tamit ne leen yéen xanaa xamu leen ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëw mi ngi mel ne nga tiim sa mbokk mu faatu di ko lekk sa mbokk mu xam faatu na nga tiim ko di ko lekk loolu la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nuróole ak jëw xanaa xamu leen ne jëw baaxul nangam ak nangam nangam ak nangam tiital leen ci du ñàkk di nga gis ñenn ñoo xam ne seen xel dana delsi ndaxte ay doomi aadama dong leen tamit doomu aadama dong leen mënut a ñàkk nii def ay rëcc rëcc boo jàppee ne dañ la dañoo jël ab malaaka may la ko comme ñeneen ñi ni ñu ko jàppee jàpp ne daal yow kiñ la may daal warta jum a soxna si warta juum bu juumee ngay bëgg a xar kër gi yaay sa jikko yu ban yi kañ ngay tàqale koog moom nangam ak nangam subhanallah sëñ bi kenn mayu la malaaka ab nit lañ la may koo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na dañ ko bind ci faar boo ko jéemee jubbanti mën nga ko boo ko bàyyee mu continuer dëng léegi da ngay naxante par nànk-nànk di fàttali par nànk-nànk di fàttali par nànk-nànk kenn mayu la malaaka yow moomu di wax sax yaa nga ay jikko yoo xam ne subhaanallah ken xamul lum toll yoo xam ne jaarul yoon ken kenn waxula ko léegi nag boo gisee kenn koo xam ne nag mi ngi def yoo xam ne du noonu da xam ne doomu aadama rek la nga xool nooy aw ak moom ci di jubbante par nànk-nànk kon leeral waa kër gi bu dee day jar sa ngay def ay bayaan ay fàttali yu ndaw yen saa yi nga invité kenn leeral leen danger bi nga xam ne moo nekk ci jëw jëw ne leen jëw nangam ak nangam nangam ak nangam la moo teewoon bu ngeen toogee di waxtaan wala ci waxtaan ci lislaam wala ngeen def ay tasbihaat subhaana te tiyaaba ngeen ci ngeen ci mën am lu mel noonu dina leen fàttali lu mel noonu dina leen fàttali buñ toogee tamit eh, sa jotaay nga gis ci kenn kuy jëw nga bañ ko faale wala bul ko fullaal lu mel noonu boo leen ko defee defaat leen ko defaat leen ko boo liggéey duñ sawarati ci yu mel noonu sax dafay jar gis naa benn mbokk boo xam ne lim def moom dafa defar ay ay ay ay yu ndaw yoo xam ne daf ko taf ci biir kër gi benn tableau bi daf ciy dessiné daf ciy photo benn néew bu tëdd ay ay ay nit wër ko mel ne kuy lekk mu daal ciy bind daal ne nii la yenent bi nuróole ak koo xam ne dafay jëw bu dee kuy fen mu def ci benn tableau daal di gis benn daal di indi benn waay bu wax lu amul ak niñ koy soobee ci biir safara nga xam ne dañuy indi benn safara teg ko ci wetam pour muy signifier ne ko fenkat fii ngay mucc yu mel noonu yu mel noonu la taf ci biir kër gi léegi yooyu noonu boo ko tafee ci biir kër gi subhanallah am na benn njariñ am nañu faalewul lool de mais dina am benn jeexit bu mu fay def yenn saa yi di nga gis benn xale boo xam ne moom dana wax lu amul de mais bu siggee ba xool ba xool tableau bi subhanallah xelam da koy yedd xelam da koy delloosil dara nit dina toog ci sal bi wala ci boolu añukaay bi dem bay jëw bu nee bu siggee nii jàkkaarloog tableau bi subhanallah loolu noonu dina tax mu bàyyi jëw bi wala sax day mujj jaxasoo wala benn waay ci ñim dendal moo naan a ah sa waay xanaa da ngaa gisul leen ni tafe yu mel noonu dafa baax xam ne yenn saa yi moo leen di fàttali moo leen di indiwaat moo leen di delloosiwaat ndaxte doomu aadama rek lañ te doomu aadama day faral di juum day faral di fàtte yenn saa yi neexaayu waxtaan bi xumbaay bi yooyu noonu xaw koo yóbbu mais nag bu gisee ab tableau bu mel noonu wala mu siggi gis benn xadis buñ bind ci miir bi benn xadis boo xam ne loolu la yooyu noonu xëy na mën na koo mën na koo delloosiwaat kon yooyu noonu nga fexe ba yar leen ci chaque fois nag yooyu moom daanaka bul bul di bàyyi benn yoon day faral di fàttali di fàttaliwaat di fàttali di fàttaliwaat danger bi nekk ci jëw fen baaxul nangam ak nangam mu ne war na miima ak tamit rambaaj yenn saa yi tamit di nga ko jàngat gis ne kat mi ngi tàmbale am ci biir kër gi rambaaj mooy boole ñaar. bañ xuloo mooy jaxase ñaari nit surtout ci kër gu mag surtout ci kër gu mag subhanallah kër gu mag am nay avantage de mais yenn saa yi subhanallah mbooloo fuñ bari rek day tàmbalee am ay clan quoi ñii di farfee ñii di far fii ñii di far fee ñoo xam ne nag daanaka doo xam fu ñuy far daanaka chaque fois dañuy wane ne far nañ fii far nañ fee xuloo yu metti yu tàng yu gën a bari am na ci ñoo xam ne ñooy dox tànk yu mel noonu léegi nga fexe ba yar xale yi teg leen ci yoon ba tànk yu mel noonu du mos a doon du mos a doon seeni seeni seeni yéene kon jikko yu mel noonu ka jar na di seetlu lii nag ka yarkat dëgg moo ko mën yarkat dëgg mooy seetlu yu mel nii am na ñoo xam seen seetlu yëpp mooy ndax lekk ngeen ndax naan ngeen eh, sa bopp day metti sa biir day metti loolu mooy seeni seetlu subhanallah mbir mi gën na mbir mi weesu na foofu war nga di seetlu yan jikko moo nekk ci xale yenn saa nga seetlu ci benn xale siis te loo xam ne dafay gan day ñëw sax mu tàmbali di ko marqué tuuti gan day ñëw mu koy marqué <laughs> tàmbali buñ toogee ci boolu añukaay bi mu nekk fa di def yenn yenn kii wala naan waa papa gan gi gan gi kañ lay ñibbi te yenn saay lu gën a bari da koy dégg ci seen yaay wala dara seen yaay daan ne ah gan gi moom seen yaay mën naa toog ci biir néegam naan ah gan gi dafa war a gaaw ñibbi waaye ah ko defee yooyu day xaw a jëmbat xale bi xaw a siis ay gan xaw koo soof tuuti mu tàmbali am ay jikko yoo xam ne subhanallah ay jikko yu sew lay doon yoo xam ne baaxul siis wala nay benn xale day yor benn tàngal boo xam ne ngir damm ci tuuti may ci moroomam xalaatu ko ak àdduna di tukki du xar ci tàngalam may moroomam waaw yàlla nag bu fa benn xale ñëw nag amul ay dàll nga yaayam jil ci ay dàll botam ne ko alal diw mu xataraayu kër gi yépp te siis siis na <laughs> ilaha illallah yenn saa yi siis na ba ci ba siis mën a yem yu mel noonu jar na di bàyyi xel jar na di bàyyi xel surtout góor nga xam ne dafa war a dem jaxasoo ji ñu bari war a wàcc fu ne ci àdduna bi jar nay dindi jikko yu siw yooyu noonu ci moom ba set te ji- ka jigéen itam bu yaatuwul dënn bu nekkul ku yaatu dënn mana a lu bari subhaanallah dina dajanteeg ay jànko ay ay ay mbir yu metti ci biir dundam moo tax jikko yu mel noonu waajur góor wala wu jigéen moo war a am ak seetlu di seetlu yu mel noonu di seetlu yu mel noonu mu jaral ko nag lu ne euh, mu jaral ko nag mu jaral ko lu ne waaw xale dañ koy teel a tàmmal maye teel koo tàmmal bëgg gan teel koo tàmmal am respect teel koo tàmmal wax dëgg teel koo tàmmal teel koo tàmmal teel koo ko teel koo tàmmal yu baree bari ci yi nga xam ne ay jikkalo yu baax te loolu nag day aajowoo ay waajuram jiitu ko ci moo xam papa wala yaay ay waajuram jiitu ko ci loolu borom téere bi daal ne wa baadu naas yazunnu anna al uquba al badaniya hiya al ilaaj al waxiid mu ne ñenn ñi daal dañoo yaakaar ne daal benn solution moo am mooy lan mooy dóore ñenn ñi dañoo yaakaar ne benn solution moo am mooy dóore ñaari bat ñett nga tëgg mbéj daar ñaari bat ñett nga ne alma fiil bi dóor loolu boo ko tàmbalee def xale dafay tàmbalee dërkiis maanaam du faaleeti yar du faaleeti benn yar léegi te mi ngi aaja par nànk-nànk bis di bis di nga ko xëcc bëgg koo dóor bu la poñee nga xam ne la woon démb du tey di nga tegaat yar yu nànk te loolu te lépp yaa ko tàmmal ndax tey daf mel ne da nga ko gëmloo ne ko daal benn solution moo am mooy dóore rek mooy dóore dóore ah loolu baaxul kon xale yi eh, du dóore rek mooy li nga xam ne mooy mën a faj jikko yi nga xam ne ay eh, jikko yi nga xam ne ñu ngi koy def déedéet wala nga gis jigéen goo xam ne daanaka moom doomam munu ci dara lu bokk dag naa ko wax sa papa xam nga yenn saa yi gis benn xale bu ndaw bu def dara mën nga ko lijjanti naa ko wax sa papa loolu mooy lan lool léegi loolu boo ko tàmbalee xale bi day gëm na yow da ngaa faible da gëm na yow moom nga mënoo lu bari dëgg la bu dee mag garaawul mais yenn saa xale bu ndaw doo jéem dara lu bokkut ak nga ba sa papa wàcc loolu loolu loolu moom wala xaar ma woo gardien bi ci suuf xaar ma woo diw moom daal waxam yépp mooy xaar moo woo diw mënut a faj dara dara mënu koo faj. léegi loolu xale bi day teel xam ne yow ko feebal nga yow moom mënuloo ko dara moo tax yenn saa yi del te ni nga koy jéemee mooy da koy jël jël bu njëkk ba muy nekk xale ngay koy teel a tàmbalee kii waaw mais bul bi a base wu ci ay papa ak ay naa ko wax garde ñi yenn sax yi sax nga koy nax naan ko xaaral ma woo xaj beeg xaaral ma woo nangam subhanallah yooyu bis bu ko turbee du la tegati fenn mu indi xadisu yaay Aïcha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mosaanee gis kenn ci waa këram mu wax. benn wax boo xam ne nekkul wax boo xam ne dëgg la yenent bi du deñ di ko dummooyu ba kooku mujjee tuub yenent bi sallallahu alayhi wa bu ma saanee gis ci waa këram kenn koo xam ne dafa wax wax boo xam ne du noona maanaam dafa wax loo xam ne du dëgg yenent bi sallallahu alayhi wa du den di ko dummooyu maanaam di ko ñàkk a ba keroog kooku daal di tuub gis nga xale bi bu dafa def dara nga won ko ne ko daal mer ga Ah, danga leen daan jox euh, bu ngoonee nii ñoo ganal nga ne leen déedéet yéen tey du ma jox dara ndaxte tey fi ngeen nekkoon di xeex du ma jox dara waaw wala ku ñëw naan la ni papa nangam nga ne ko doono noppil yow dama laa mere ndaxte tey yaa fi wax loo xam ne du noona dangaa wax lu dul dëgg nangam ak nangam du moo yi leen ba xam ne mer nga bañ xam ne mer nga waaw bu leen bàyyi defee noonu boo lëggee du nga ko defaat il faut benn bis bi nga teg leen ci lu metti loo xam ne dinañ xaw a gêné wu tuuti waaw teg leen lu metti bo ko defee jikko yu mel noonu noonu lay daña par nànk-nànk mais ñi ñenn ñu baree bari ñoo yàq seeni doom ñoo yàq ñoo yàq seeni doom yow daal sa doom doo gis saagaam fuñ ko saagaa rek ngay gis fuñ ko saagaa nga génn xataraay mais moom ay saagaam doo ko faale nga ah dañ ko dañ ko kii rek dañ ko singili rek moom daal moom daal deful dara moom daal nangam moom daal nangam subhanallah yaa ngi yaa ngi koy nga bàyyi bayal muy am ay jikko yu sew yu baaxul de am ay jikko yu sew yu baaxul yoo xam ne xamoo xamoo xamoo ëllëg fan la ko àdduna di sànni xamoo kan lay dajal waaw moo tax lii yaa Aïcha wax ma ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu kenn ma saane wax loo xam ne du noonu maanaam ku wax lu dul dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko ba keroog muy tuub nag boo gisee ne nag tuub na nag changé na loolu génn na ci bu ko defee nag nga tafaat ko ci sa bopp moo tax xul baaxul gedd nit complètement koo xam ne da nga koy kii même bu tuubee même bu dellusee nga continuer rek mere ko déedéet loolu tamit baaxul moo tax nit ki boo ko defee dara ba mu yëg ah, mbir mi yee eh, eh, kat ah, rëcc na ko naqari na ko léegi kat bu démb doon tey du ko def ah, a ka jëlaat ko nga tafal ko ci sa bopp way laa loolu noonu boo ko deful xam nga lu muy jur day wut ne eh, ñenki lañ koy xaw ma mooy ku dem ba mujj daan léegi faaleetuma dara nag léegi faaleetuma dara moo tax ay mbugal bu muy ëpp nga metital bu mu ëpp bu xasee rek day mujj maanaam du falet faaleeti danaan la loo xam defal te loolu baaxul mu ne kon moom borom téere bi mu ne kon xadis bi jàngal nañu ne teg ay sanction xale yi wala ñu nekk ci kër gi ay sanction yoo xam ne nekkul dóor mu ne yenn saa yi sax yooyu mooy yi gën a mat loolu mooy li nga xam ne mooy gën a mën a faj li nga xam ne moom nga bëgg moom nga bëgg a saafara kon loolu ni bàyyi ci xel bu baax a baax fi may jeexale mooy surtout yar bi yar yar ami yar ak i teggin subhanallah manqué na ci xale yu baree bari te te li koy waral mooy parents yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko deful ci ñoom ñoo ko deful ci ñoom xale dañ koy jàngal ne ko boo gisee mag ñaari loxo lañ koy nuyoo bo amee fauteuil bu fa nekk nga bàyyi ko mu toog fa yow nga toog ci suuf na yoo xam ne ay aada la mais al aada mu xakkama aada sharia da koy jël li fekk amul texte bu koy dàq ab aada li fekk amul texte bu koy dàq dañ koy jël waaw bu gisee mag nga nuyu ko jox ko ñaari loxo may ko mu toog ci kaw gan la nga dem xelli ndox andil ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen buñ toggee bay bëgg añ kuddu yi nga bàyyi mag ñi jël ba noppi nga soog a jël. wa illaa yenn saa yi da ngay dem fenn subhaanallah nga gis nit ku bàyyi ay goneem ay xaleem nekk ci biir gan ña di ñollax ndiku ca kaw fa tey yàq di wàcc ka dal télé bi sax da ngay toog bëgg a seetaan xale yi dére non subhaanallah ne j'appelle seen bopp di indi xa du leen wax dara nag mu bàyyi leen na a ah, kii kii de nii la mel ah Mohamed de nii la mel <laughs> Mohamed de nangam luy Mohamed nangam Mohamed keñ xale la maanaam bopp bi dafa vide ni mel nii mooy wane na yow la yow yow waaw yow moomu la. subhanallah léegi nag lu mel noonu jar nay bàyyi xel yaraat xale yi def ci ñoom ay jikko def ci ñoom ay jikko baax a baax boo gisee gan nga jàngal ko ne ko bu gan ñëwee daal di sone da ngay dem xool bu dee kat ki xàmmee woo ko wala kat xàmmee nga ko mais yaakaaroo ne boo ko dalaloon ñoom sa papa dinañ ci kontaan nga ne ko ah sama papa génn wala sam yaay de dafa génn parce que doo fi jaaraat ci kanam bu ko defee mën di dem waaye wa nga gis xale boo xam ne da ngay sonné mu naan la ko kan la koy seet kan waxal yow la kan noo tudd eh, taxawal fi ma gis la yéeg ci kaw balcon bi naan la arrièreal arrièreal ma xol la subhanallah ah, lool lool loolu loolu ab xale keñ nga koy jàngal ne ko buñ sone xoolal bu dee gis nga ne kii sa xaritu papa sa xaritu yaay la xam nga ko bu baax a baax a baax nga tijjil ko indi ko ci saal bi mu toog andi ndox andi nangam ak nangam ok xale dañ koy jàngal ni muy def surtout ngeen baal ma surtout xale yi yaroo Europe surtout xale yi yaroo Europe subhanallah ñun daara ja lañ nekkoon façon xale bu nekk fa daan ñëw subhanallah yenn saa yi nga gis xale yu mel noonu ah yenn saa yi sax di leen comprendre di leen comprendre xam ne mm, réalité yi moo bokkul yenn saa yi moom subhanallah da nga yëg ne ci yaayam jéemu ci dara xale man damaa xam bu dee deux mois moo des nga nga yóbbu ko daara ja diggante deux mois yooyu mën nga koo defal benn formation boo xam ne da nga naan quoi léegi del def nangam del def nangam néegam da ngay bëgg a dem daara ja walla subhanallah xale boo xam ne bu ñëwee bu duggee ci salle ca kaw lay toog xalaatu la toog ci suuf ca kaw doo xam ndax luñ ko wax la avant muy ñëw wala mais bu duggee ci salle ca kaw lay toog bon mbir yu baree bari yu baree bari daal moom daal mi ngi ca kaw toog waaw def boppam benn kilifa boo xam ne subhanallah Xale war nañ ko tàggat ci yu baree bari xamal ko waaw xamal ko niñu nekke kilifa nuñu nekke gan boy nuyu nit nit ni lañuy waxe ak moom nit ni len koy def ni len koy def ni len koy def yu mel noonu jar na bàyyi xel kon loolu mooy conseil tay bi maanaam jikko yi nga xam ne yu baaxul la nga xool noo ko dindee tàmbale ko ci sa bopp te li gëna gaaw nak nuñ koy dindee mooy di ñaan yàlla sa boroom di ñaan yàlla. beneen bi wax naa ko mooy di faral di def ay fàttalante ci seen biir beneen bi mooy di bañ a yàkkamti mais di def fa nànk-nànk ndar xëyul sotti di def fa nànk-nànk beneen bi li ma wax di taf yenn saay yi ay yenn kii yoo xam ne ay yenn ay tabla la yoo xam ne yenn saa yi ndaxte bët dafa garaw bu xoolee yooyu rek yenn saa yi mën naa delloo si waat dara ci xelam yàlla yàlla may dégg ak topp xam ak jëfe allahuma salli wa sallim ala nabina muhammad